Ah, xare bi naka la tàmbali Quraysh commencé di enregistrer ay décès yu bari ay morts yu bari ba amul kenn koo xam ne ci ñoom laal nga drapeau bi lu dul ne rey nañ la mu mujj daal drapeau bi bu Quraysh bi nga xam ne moom lañ dénkoon waa di Abdiddar mujj daal nekk loo xam ne daanaka mën nañ koo tudde laal dee kon ñu ngi woon gisoon nañu rumaat yi fi leen yonent bi aleyhi wassalaam tegoon am na benn riwaaye bu ne keroog ñoom Xaalid ibnul Walid ñi nga xam ne ñoo yoroon fasu Quraysin yi bi xeex bi tàngee def nañu ay songu ñetti yoon bëgg songu jullit ñi jege ci montagne bi rumaat yooyu yi nga xam ne ñooy les tireurs d'élite yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tegoon ci montagne bi daal di leen repousser sànni leen ay flèches ak xeej gaa wane ginnaaw ñetti yoon jéem nañ ko def loolu fekk leen ci keroog Quraysh dafa daw daw bi nga xam ne ci lañu rey ñi nga xam ne ñoo yoroon drapeau bi ñoom ñépp ku yor drapo bi dee nga keroog inkashafal mushrikuun Quraysh daal di tasaaroo munhazimiina nekk ñoo xam ne ñu nu noot lañ ñu ñu gañe lañ daal di daw waqit ku nekk di sauve mu nekk nag ab sauve qui peut lu man lu waay man defal man moom je me ndax kat déegi moom gaa yi daal di in in kashafal mushrikuuna munhazimin laa yalwuuna ala shay duñu geestu faale wuñ dara dañu wane ginnaaw lañ def àbb liñ naan àbb njool mi jigéen ña di leen yuuxu di leen woo ñoom hind taxaw di leen woo naan leen ñëw leen toskare ñeel na leen yéen yéena du ngeen góori dara ñuy daw wa tabi'ahumul muslimun jullit ñi topp leen yaqtulunahum haythu sha'u di leen rey ci terrain wu champ de bataille bi Uhud nim leen neexe hatta ajhaduhum 'anil askar ba niñ leen di déboulonner ci seen fiñ defoon seen seen campement fi wàccoon defoon seen centre de commandement foofu ci Uhud nga xam ne fa la ñuy di dem di fa ut ay kii di ñëwaat foofu noonu ba jullit ñi daal di leen débula ne jële leen foofu kuffaaru Quraysh ni tasaaroo fi sahra'i ka tasa ka tafarruqil Jurdaan ñu tasaaroo ci désert bi ci ci àll gi Uhud mel ni ni kaña yi tasaaroo ci ci désert bi di daw ku nekk di daw ñu leen di yuuxu faalewuñ gaa yi laa yal woon ay la ala shay ba ni jullit ñi seen centre de commandement bi ñu teg ci loxo fe dugg ci biir gaa yi moo tax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an abihi mu ne wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibn abdillahi bn zubayr mu ne nettali na ma yaxya bnu abbaad di doomi abdullah ibn zubayr an abihi mu jële ci baayam sama sëriñ boobu di yaxya ci baayam di abbaad ibn zubayr mu jële ci Abdullah ibn Zubayr moom mu jële ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jamii mu ne qaala annahu qaala neen mu ne wallahi laqad ra'aytuni anzuru ila xadami Hind bint Utba wa sawaahibiha mu ne maa ngi wàcc yàlla man az-Zubayr ibn al-Awwam keroog Uhud maa ngi gis sama bopp di gis li nga xam ne mooy yeelu huy tànku huy hindi yi euh, yi nga xam ne mooy seen yeel yi keroog bi ñuy daw xam nga ñoom ñoo doon woo góor ñi naan leen taxaw leen bi mbir yi tàngee ñoom ñu àbb njool mi ñoom jigéen ñi moo tax mu ne laqad ra'aytuni anzuru ila xadami binti binti Utba wa sawaahibiha maa ngi gis man az-Zubayr ibn al yee bind di daw ba seen yeel yi mook jigéen ñi mu àndaloon di feeñ mu shamaratin hawaari ba ñu ngi takku ba dëgër ne fees topp seen jëkkër yi ak seen kii yi di daw ndax dee gii ñu gis ah ku bëgg a ku nar a dee nag moom di wéqu maa doona axdihinna qalilun wala kathir bi ñuy daw ay yow taluñu dara newuñu ñoom daal lii rëcc lañ doon seet waaw amu wowowo wóoru mu ne xatta badat xalaaxiluhun wanhazama alqawmu ma alqawmu ma wanhazama alqawm mu ne dañuy daw xatta badat xalaaxiluhun ba ni nga xam ne ñoom jigéen ñi di daw ba seen seen seen caq yi nga xam ne moom lañuy takk comme arab yi ñoom dañu leen def lool di ko takk ci seen yeel yi ñoom dañ doon def lool looloo tax ngay dégg alxuraan di wax di tere wala yadribna bi arjulihinna li yu'rafa ma yubdina min zinatihin naan jigéen ñi comme que ñoom dañu tàmmoon ñoom loolu arab yi dañ ko doon def jamono yooyu dañ doon takk ay genre caq ci seen yeel yi seen tànk yi bu ñuy dox nag muy yëngatu am na ñoo xam ne ñu feebul ñoo xam ne ci góor ñi da leen di yëngal day indi fitna alxuraan ne nag bu leen di takk yoo bu leen bu ngeen bu leen di dóor seen tànk yi ndax kàccooru jigéen ñi dañ ko doon def ngir yëngal yambar yi comme rek léegi ñoom ci tànk lañ ko doon def léegi moom loolu mooy ñoom am na ñoo xam ne ñoom ci ndigg lañ koy def am ñoo xam ne ci baat am ñoo xam ne ci loxo yooyu la ñuy def nee na ba seen yooyu noonu ñu takk ci seen yeel yi di feeñ xatta badat xalaaxiluhunna wanhazama al qawm waa Quraysh daal di defe tasaaroo mu ne wa kaanat al hazimatu la shakka fiha c'était la défaite sans aucun doute amul woon sikki sàkk que ne Quraysh gaje nañ ci début xeex wa daxala al muslimuuna askara al mushrikiin fantahabu ba jullit ñi daal di ñëw ci centre de commandement kuffaaru Quraysh yi fi ne Uhud ñu ñu fay dugg la fa ne yépp ci ay armement wa yooyu yépp ñu daal di koy jël Quraysh tasaaroo ah kon loolu mooy Quraysh lii waleen dal bi xeex bi gis nañ ne comme li mu wax wa kaanat al hazimatu la shakka fiha c'était la défaite amuloon benn sikki sàkk mu ne fa lamma raa asxaabu abdillahi bn jubayrin wa hum rumaat maa xasala lil mushrikiina qaalu ay qawm alganiimata alganiima lima tuqiimuuna haahuna fi gayri shay qad hazama allahu tacaala alcaduw wa haa'ulaa'i ixwaanukum qad daharuu wa hum yantahibuuna askarahum fadxulu askara almushrikin faghnamu maa ixwaanikum ñoom ñu ne mooy ñi ne woon ci montagne bi les tireurs d'élite pas ñépp am ci ñoom ñu ne bañ gisee kufaaru Quraysh ni di tasaaroo di daw jullit ñi seen mbokk yi daldi teg loxo seen centre de commandement di jël sax la nga xam ne moo fa nekk ci matériel ah ñoom ñu ne ay qawm alganimat alganima ci riwaaye imaam al buxaari bi raxmatullah aley bu seydina al bara ibni azib radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne bi ñu gisee gaa yi daw fa axadu yaquluuna ñu commencé ñoom ñi ci kaw montagne bi naan alghani alghanimata alghanima ah nañ leen jóge fii wàcc dem participer ci butin de guerre bi nga xam ne moom la suñu mbokk yi di dajale ci yeneen waaye li ma tuqimuuna haahuna fi ghayri shay mooy ñenn ñi di wax ñenn ñi eh, o au butin au butin nañ leen dem dajale ji butin bi nañ leen dem dajale ji li nga xam ne moom lañ jot a am li ñu jot a màng nañu gaaw dem daldi koy dajal li ma tuqimuuna hahuna fi ghayri shay ñu wax ñeneen ñi mais lan ngeen di lan lu tax ngeen taxaw fii lan la taxaw fii ñun ñépp defuñ dara parce que ñun suñu liggéey jeex na noon bi nërmeel nañ leen ana lañuy la ñuy defati fii waay waay alganimata alganima wa haulaai ixwaanukum bu ngeen bëggee am preuve buy ware xeex bi jeex na qad hazama allahu taala al aduw buur yàlla subhaanahu wa taala boom na noonu Quraysh bi ñun gis nañu ñu ngi daw di tasaaroo ci désert bi ba sax seeni bagage yuñ wa haa'ulaa'i ixwaanukum qad zaharu te nag seeni ñoñu ngi la preuve en est seeni ñoñu ngi nii ngeen di ñu taxaw ci montagne bi di leen seen ci champ de bi qad zaharu gañanan wa hum yantahibuuna askarahum ñu ngay commencer sax gis nañ leen ñuy jël li nga xamante ne nii mooy matériel bi kuffaaru Quraysh ni bàyyi seen ginnaaw kon nag fadxulu askaral mushrikiin faghnamu ma'a ixwaanikum éy yéen sam ñu mbokk li ñu leen di wax mooy nañu jóge ci montagne bii ñu taxaw dem fekki suñu mbokk yi fële ñu nekk ci suuf di dajale li nga xamante ne mooy màng mi bu ko defee ñu daldi màng comme ñoom allah allah bi ñu waxee loolu nag fa qaala amiruhum abdullah ibn jubayr abdallah ibn jubayr wa man waafaqahu ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci position boobu wax ñeneen ñi leen wax loolu ne leen alam taalamu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lakum uxmuu zuhuuranaa wala tabraxuu min makaanikum wa idaa ra'aytumuunaa nuqtal falaa tansuruunaa wa in ganimnaa falaa tashrakuunaa uxmuu zuhuuranaa ah Abdallah ibn Jubayr mi nga xam ne moo leen jiite woon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam adressé moom ak ñi mu àndal bim leen di teg ci kaw lu leer ne leen a alam ta'lamu ah yéen sama mbokk yi xanaa dangeen a fàtte bo anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lakum uhmu zuhurana wala tabrahu min makanikum mu ne yéen xanaa dangeen a fàtte ne yonent bi xanaa ah dangeen a xamul ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom de dañoo waxoon ne nañu euh, ko daldi protéger seen ginnaaw ñoom armée bi mooy montagne bi fexe leen ba kuffaaru Quraysh ni buñ ñu mën a jaare jóge ci montagne bi jaare wër ñu ndomba jóge ci montagne bi daal li ñuy dal suñu kaw fexe leen ba suñuy arrière nangeen ko sécuriser ba noon bi tey duñu fa mën a jóge duñu fa mën a jaare di dal suñu kaw ah mu tegaloon leen ci ne leen wala tabraxuuta bu leen fi jóge min makaanikum ci seen bërëb biir mu ñu teg ta teg ñu fi ñun ñépp mu leen di fàttali ba léegi ne wa idaa ra'aytumuunaa nuqtal ni leen fàttali waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen xanaa dangeen a fàtte tamit ko waxoon nañu ne bu ngeen ñu gisee ñu ñuy rey falaa tansor bu leen ñu dimbali wa in ghanimnaa falaa tushrikuunaa uhmu zuhuuranaa te tegoon na ci moom aleyhi salaatu wassalaam këne bu ngeen ñu gisee ñuy Naghnam ñuy dajale sax butin de guerre bi ah bu leen jóge seen place yéen daal seen mission uhmu zuhurana ñun daal li ma leen di dénk man yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mooy ngeen daldi ñuy resal daldi ñuy euh, protéger li nga xam ne mooy suñu ginnaaw ba pare mu tegoon ci ne leen seen place yi te bu leen fi jóge kon de leer na mooy ne ñoom même biñ bëggee wàcc bëgg a convaincre ñi nee nañ leen déet xanaa dangeen a fàttali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ñu mu leer nañ nañu nañu leen protéger li nga xamante ne mooy seen ginnaaw Allah lii de leer na nañ waaye kayfa kaana jawaa jawaabuhum ana lan mooy tontub ñi nga xam ne ñooy ñi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ne nañ wàcc ci riwaaya imaam albara ibn azib bi ne ci saxix imaamul buxaari mu ne fa abaw ñu daal di bañ allah ya subhaanallah ñu daal di bañ wuuteeg ki nga xam ne moo leen jiite woon di abdallah ibn jubair ak ñi ànd ak moom waaye bi ñu bañee ñu bañaale ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais ndax fàttali nañ leen li leen yonent bi alayhi salaatu waxoon waaye lan moo tax ñoom ñu jàpp ne non ñu bañ am na ci riwaaya yi boo xam ne dañ ne lam yurid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne gars yi non non non yéen comprendre oo ngeen yow Abdallah ibn euh, Jubayr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam non non non jubluwu ci woon lool wa ah. déedéet jubluwu ci que ne ñun nañ fi des rek nañu fi des rek mu jeex lu xew nañ fi des ah non non non loolu noonu. jubloo ci woon lool lam yurid rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hada ñu daldi bañ bàyyi ko fa ak ña ànd ak moom am na ci yenn riwaay nee na ña des ak ñoom matuñu bariwuñu noonu cinquante lañ woon euh, imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi dane euh, ci à peu près ay diis lañu war a mat ci à peu ay dix personnes lañu war a mat moom loolu la wax moom imaam al-Waaqidi ah, dangay xam ne riwaay yi nag yu bari la boo gisee dañuy tànn yenn yi ndax am na riwaay yoo xam ne imaam Ahmad moo ko solo ah, ñoom imaam al yu jaar ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anil jamii ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii muy riwaaya lañ yu bari euh, dañu def taxriiju bu imaam Ibn Isxaaq bi waxaale imaam al Buxaari ñu ngi lay tuddaale na imaam al Waaqidi solo na ko ne ñoom imaam al Xaakim solo nañ ko imaam Ahmad ñoo ñépp solo nañu xadiis yii nii ñuy wax pour bañ a gën a guddal ci foofu na ko imaam at-Tabari si imaam at-Tabari solo na ko imaam at-Tabaraani ñoon ñëpp ñépp soloo nañ ko imaam al-Haythami indi na ko ci al-Majma' mooy ne ñu bari boo demee imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam indi na ko ci tafsir beeg yooyu yooyu yépp di wax muy xadiis yu bari yoo xam ne day wax ci lii bon pour génn ci nag mooy dangay tànn di boole mbir loolu mooy li gën a ndax manoo buñ naree riwaaye bu nekk ñu tudd ko ba mu jeex bu boobaa day day day day gën a bari léegi kon ñoom fa abaw ñu daldi bañ wàcc daldi dem moo tax imaam al-Waaqidi ne wantalaqu falam yabqa ma'a amirihim Abdullah ibn Jubayr illa duuna al moom dane dañoo dem ña des desul ànd ak Abdullah ibn Jubayr ci montagne bi lu ñoo xam ne diis lañu yam wala ñu gën koo suufi wa dahaba albaaquuna ila askari almushrikiina yantahibuun fa lamma atawhum surifat wujuuhuhum fa aqbalu munhazimiin ñoom ñu jóge fa bàyyi foofu daldi dem ci wàcc montagne bi dem daw jëm ci fañ gis ñi newoon ci suuf ci centre de commandement foofu bu Quraysh bi commencé di jël tamit ci butin de guerre bañ fa bàyyi waaye fa lamma abaw surifat wujuhuhum ci riwaa imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi bi nga xamante ne nii ci lañu bañ ba ne lu dul ne lool lañuy def dem naka lañu dem ñu daldi ëlëmu kenn xamul fan lañ féete mooy ne ñu am defet dañu dem rek moo tax mu ne wa nadara Xaalid ibn al-Walid ila wa qillati ahlihi fa karra bil-xayli wa tabi'ahu Ikrima ibn Jahl Seydina Xaalid taa yi tuubagul ibn al moom bi mu gisee mbokkam yi Quraysh ñu gañe leen te moom it fexe na def ay attaque ay offensive à chaque fois ñi ci kaw montagne bi repousser ko ak ay flèches mu dandu sori mais di surveiller la moindre faute la moindre erreur buy jóge ci jullit ñi ngir mu exploiter lool daldi daldi profiter ci loolu ngir daal di nag retourner la situation bi mu gisee gaa yi wàcc mu xool gis ne tuutee fa des fa karra bil xayl bul fàtte ne Quraysh moom lañ joxoon mu yoroon côté fas yi bi mu demee noonu rekk Seydina Xaalid ibn al Walid anhu daldi dawak fa dàq fasam ak fas yépp topp ko cavalerie bi topp ko wa tabi'ahu Ikrimatu ibn Abi Jahl Ikrima daal koy topp xam ne Xaalid gi am na lu gis fa xamalu man baqiya min ar-rumaat fa qataluuhum ñu daal di gaaw ci montagne bi ña fa ci tireur d'élite yi ñu rey leen nu a gaawe wa sabata amiruhum Abdullah fa qaatala hatta qutil fa jarraduuhu wa masalu bihi aqbaxa musla kanta seydna abdullah ibn jubair radiallahu anhu mi leen jiite woon te desoon fa ak ñam desoon mu def le tout xare ba ni nga xamante ni nii ci leen koy raye foofale ca kaw montagne ba ci Uhud waaye bi ñu ko reyee ñoom kontante ci rey nañ ko mu jeex déedéet li ñu def moom waa Quraysh mooy non seulement dañ koo rey biñ ko reyee ñu daldi koy décapité gin jaa ñaawu décapitation ngir seen mer gi ñu yor gi ñu am tey ak ñu jotadee ci ñeenti julli ñu rey ko ak ñeen ñi newoon ci kaw li ñeen ñu sonale seen mer googu ñu faj ko ci moom daldi di koy décapité dagg bakkan yi dagg dagg bakkan bi dagg nopp yi xeej yi ko gaa yi sànni dafa dem ba ci biir bi ba ni nga xamante ni nii mooy ci naq bi lañ ko ko lañ yu bari xeej yu bari yuñ ko jam keroog ci naq bi ba ni nga xamante ni wax xarajat xuswatu ba ni nga xam ne mooy mbàq bi li ci biir bi daal génn allahu akbar kon noonu lañ ko faate moom ci kaw montagne bi ginnaaw bi leen buur yàlla wanee que ni ñoo gañe début bi ñu gañe xaqan waaye ah ñi mu fa nekkaloon de nanguwuluñu ko nanguwuluñu tamit li yonent bi alayhi salaatu wa waxoon ndax ni neen lañu ko dégge ba daldi wàcc ñu daldi koy rey moom seydina abdullah ibnu jubair radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa